wala tu'aaxidhum bimaa asawka aw maana'uka minhu aw aadawka li'annahum fi qabdati rahmaani wa jabrihi fi kulli maa awaani inna alladhi yulika man law darar huwa ilahuka ta'ala la bashar kun fa'anhum al-adha wa a'tihim huquqahum wasbir adhan min nahwihim kon sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ba léegi ci mbindeef yoo yële ci mbindeefu yàlla yi nga xam ne mën nañoo nekk gàllankoor diggante cam si ak yoonu yàlla mu lay wan bu ci nekk nan ngay doxeek ñoom kon mu ñu woon ci nit ñi waaw mu ne kon fii la ñëwoon wala tu'akhidhum bu leen jàppe bi ma sow kaa ci li nga xam ne moom lañ la mooy aw mana'uka minhu ak la nga xam ne moom lañ la xañ tere la ko tax ba amoo ko ci seeni pexe ak seeni jëf di dox lu na ngir di la yàqal ba yàqal la ay mbir waaw aw azawka wala sax ñu lor la yañ la lor bu leen ko jàppe lu tax mu ne li annahum ndax ñoom fii qabdati rahman dañu nekk ci ngëbug ki nga xam ne borom bi nga xam ne moo fees del la ci yërmande wa jabrihi ak dogalam bi nga xam ne moom la def te di ko dawal ci jaamam yi te manuñu ci dara moo tax mu ne man maa bind jaam yi boobu hadisul qudsi aw kama qaal nga xam ne day jël ñii jël tibb sànni biir safara ne wala ubaali am ñun tibb dóobu biir aljana wala ubaali waaw te faalewul amul kenn laa yusalu amma yaf'al wa hum yusaluun borom bi nee na tabaraka wa taala laa yusalu amma yaf'al li mu def li muy def kenn du ko laaj yi kudut borom bi tabaraka wa taala yusaluuna des nañ leen laaj ñoom dinañ leen laaj liñ doon def fan la fan la tegu waaw mu ne nag jaam yi ñoom nit ki li muy def nit ku nekk la muy def daa fekk dogal bu yàlla buy taw ci moom la ci ngëbam lañ ne mënuñ koo génn fii kulli ma awaani ci waxtu wu ne loolu moo tax kon bu dee lu ñaaw lañ la teg xoole leen bëtu xaqiiqa waaw ne ah boroom bi nga xam ne comme ni ko sayyidina Ibrahim alayhi salaam waxe woon wallahu xalaqakum wa ma ta'malun yëg leen ne boroom bi moo leen bind mais moo bind li ngeen di jëf waaw bu dee lu rafet lañ def nga sant leen washkur ihsanahum in ahsanu loolu mooy bëtu sharia bi bu ñu defee lu dul noonu nga daal leen utal ngànt xam ne ñii kat lii borom bi dogaloon na ko bu yàgg maadaama man kese la ba garaawul waaye nag loolu tekkiwul ne yow xale boo yar bu ko yar da koy bàyyi rek muy def lu ko neex nga naan yàllaa ko bindee dé xale danga koy yar di ko corriger sinon boo ko yarul bu màggee dina soppale ko gaynde mbëkk la matt la daal lay reere dañ koy yar ku yar manuñu ne kon yow bàyyil xale yii lu leen neex def ay wa déedéet ak tarbiya waaw di jubbanti waaye ak ni koy defee tarbiya tekkiwul ne damay yar foog muy dóor comme ni ko ñépp fooge mbeg dóor bi yar yi fii déedéet tàmbalin nga tàmbal xale bi douceur ak dal di wax ak moom di ko expliquer bu defee lu dul noon wax waaw bu jaree léeg-léeg nga xuural baat nga xuural baat waaye dóor moo war a mujj waaye nekkul li nga xam ne mooy njëkk saa su ne comme ni ko ñu bari di defe waaw ndax fu loolu mënu la ñàkk lii dalay wax loo xam ne yow sa mbiri bopp la yow yow amul daraay sharia lu ci lu ci lu ci du àtte bi yàlla bu ne def lii def leen ko lii amu ci waaye mooy lam doon wax yonent bi aleyhi salaatu salaam fa in aaqabuuka fa fa aaqabtum fa in bi mithli ma uqibtum bi waaye bu ne wala in sabartum la huwa xayrun lis-saabiriin wasbir wa maa sabruka illaa billah waaw loolu la loolu la xool yonent bi aleyhi salaatu bu ngeen ñëwee bu ñu leen tegee yu metti hein bu ñu leen tegee yu metti ngeen ñëw bëgg a fay na ngeen fayu lu toll ni liñ leen defoon bu leen ko dépassé waaw waaye nag bu ngeen muñoon de loolu moo gënoon bu ngeen muñoon ah loolu de moo gënoon de mu ne kantaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam hein moo gënoon ngir ñii mun yow nag biir muñal muñal ci lor yi ngay teg te daraay sharia newu ci xam nga yonent bi saa saa mooy symbole bi gën a rëy bi bi gën rëy moo gën rëy sax li ñu naan l'islam ci boppam moo ko gën rëy ndax l'islam moom moo moo ko fi teg suñu borom ba nammee indi lool yonent yi la teg waaw ñoom ñoo ko indi ñoo féete kaw sharia bi rawatina yonent bi alayhi salaatu wassalaam malgré tout ça yonent bi sa moom moo tax suñu borom ne ko yow muñal moo tax ci lii lay def da nga mën koo muñ te amul àtte yàlla boo xam ne da ne ku def lii def leen muñal wa ma sabruka illa billah te sa muñ du bu mu nekk lu di jaare ci yàlla nga koy tibbee ci yàlla di ko jaare ci yàlla di dimbalikoo yàlla ngir mën a muñ wala tahzan alayhim te bul am njàqare ci yu ñaaw yi lay tegat di am ak tamit li nga xam ne yu bon yi ñuy def bul sonn ci seeni mbir maa koy res waaw wala taku fi dayqin mimma yamkurun waa màkk ñii ak yéefar yi li ñuy nekk di ko ko pexeel ngir yàqal la bu ci nekk ci xat inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun borom bi tabaaraka wa taala mu ngi ànd ak saa su ne ci ndimbalam assistance ak ñi nga xam ne ñoo ko ragal te ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo dëgg dëgg rafetalkat yi waaw kon nag mu ne kon bu dee dañ laa def loo xam ne yow sa mbiru bopp kese la bu leen ko jàppee ci liñ la moy li ñu la xañ ak li nga xam ne moom lañu lay lor ndax ñoom dañoo nekk ci ngëbu boroom bi nga xam ne moo fees dégg la giir mu ne ak jabrihi mooy li nga xam ne dogalam bi nga xam ne moom lay dawal ci ñoom waaye nag ku nekk wax na fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur bokkul ak li ko jabar yi di waxeeg yooyu naan nit ñi moom de toute mooy affaire yi daal dañ ñoo forcer affaire yi nii la demee ñun mënuñu ci dara amuñu ci déedéet waaw mu ne inna di yulika manaaw aw darar huwa ilahuka ta'ala bashar mu ne te yëg bu boobaa da yëg xam li tax ngay man lii mooy nga leen di xoolee bëtu xaqiiqa ba man leen a bañ a jàppe lii mooy dangay xam ne inna alladi yulika man'an aw darar ki nga xam ne moo indi ci yow teg la loo xam ne daa la koo xañ aw darar walla ak lor mais huwa ko mooy sa borom bi nga xam ne moom dong nga war a jaamu te moom moo la bind bind ko moom ta'ala kawe na te yéegul laa bashar bu bindee fa la ko teg dëgg dëgg dëgg kii tege lor moo tax bokk na ci turu borom bi tabaaraka wa ta'ala ad-dar ki nga xam ne mooy lore mooy tege lor waaw kon ki la xañ wala mu teg la lor dëgg-dëgg bu dee ci kii kii nga gis mooy moom ab ab postier la rek daa jaar ci moom rek waaye dëgg-dëgg kii dogal mooy yàlla voilà mu ne wa kuff anhum al adaa wa aatihim xuquuqahum wasbir adan li naxwihim mu ne wa kuffa fegal anhum wallif leen al bépp lor bu mu tukkee ci yow di dem ci nit ñi jamais bu leen lor ci wax ci jëf wala ci lu mën di doon bu leen lor de jamais wa a'tihim te nga jox leen huquqahum seen àq yiñ la amal en tant que bu dee sa dëkkandoo la wala jullit la wala sax du jullit waaye àqu dëkkandoo bi ak du àqu séq dara loolu lépp na ngeen leen jox seen àq wasbir te na nga muñ adan bépp lor boo xam ne min nahwihim dafa tukkee ci ñoom agsi ci yow mu ne maa siyaasatin nasihati abad wa shafqatin wa rahmatin duna hasade mu ne maa siyaasatin ànd ak maa siyaasatin nasiha mooy ànd ak di doxalanteeg ñoom lool mooy siyaasa di doxalanteeg ñoom doxalin wu rafet woo xamante ne nii wu mucc ayib la muy siyaasati nasiha waaye bi nga xam ne lépp nag ci laayi biir lay tegu ndax yeneen bi alayhi salaatu wa salaam boo ne ak diinu nasiha waaw addiinu an nasiha waaw ñu ne ko waa yonent bi alayhi salaatu salaam qul naa li man mu ne diine jii soo buur ne lii tëralin yi ma leen tegal lépp laayante biir la ñu ne ko kiir kan li man mu ne lillaahi ngir yàlla gëm yàlla wéetal yàlla nekk ci ndigalam yi sori tereem yi loolu wali kitaab yi ak téeréem bi wek ko fonk ko xam ne kalaamu rabbil alamin kàddu borom bi la li fi nekk ci àtte doxe ko li fi nekk ci tere nga sori ko wu te di ko jàng di ko yéene mooy ak jaamu yàlla wali rasuuli ak tamit ngir yonent bi alayhi salaam ci lan ci li nga xam ne jàppale diineem jàppale sunnaam taxaw ci li nga xam ne moom la fi tegoon saxaaba mi radiyallahu anhu alhamdulilah wali a'immatil ak njiitu way ngëm yàlla yi yi nga xamante ne ñooy ñi jiite mooy lan di leen dégg maadaama li ñu lay digal du ak kéeféer di leen jàppale di leen tamit utal ay ngànt ci yenn yi voilà ak tamit di dégg c'est di topp fekk mu ngi nekk bil ma'ruf ci njekk voilà ak di julli seen ginnaaw bu dee ñoom ñooy imaam yi fekk ñu ngi respecté yi nga xam ne noonu lañ war a jullee wa ammatihim ak mbooleen nag julli ñi ci des yépp ki di leen nasiha di leen digal lu baax di leen tere lu bon waaye di leen defal yoo xam ne mooy mudaa mubaada mu kii mudaaraat ba mu doon wax loo xam ne yow wàññi wala dara te lu xaraam nga man leen koo defal nga defal leen ko te yàlla kese tax waaw loolu kon lii mooy li nga xam ne siyaasatu nasiha ni nga koy doxalee di laayi biir ah abat ba faw wa shafqatin nekk koo xam ne da ngay am ñeewante ci ñoom wa rahmatin ak yërmande gu rëy rëy duuna xasan lépp wëllif li nga xam ne mooy kiñaan bul iñaan jëme kenn ci ñoom mu ne wa xassinil xuluqa zahiran lahum ma'an qibaadi ma'an qibaadi baatinan wa ammahum birrifqi wal ihsaani ma'a siyaana sadrin wa qasdil xayri wal amaana mu ne waxasinil xuluqa te danga rafetal fexe rafetal sa jikko yi yow jam si yow ki na ma dem ci sa borom zahiran li feeñ lahum ñeel jaam yi ma an qibaadi baatinin nga téew sa baatin sa biir waaw wa ammahum te na nga leen matale ñoom ñépp bir rifqi ci dal jëflante gu rafet te dal wal ihsaani ak rafet taaru masiyaana ak nekk koo xam ne da ngay ñoŋal téye sadrin sa xol lépp luñ la teg lu metti fexeel nga daal di koy muñ wa qasdil xayri ak di jublu yiw saa su ne booy jëflante ñoom wal amaana ak kóolute goo xam ne bu ñu am trahison ci yow jële ak wor nag lépp nga koy def xam ne lii amaana la am dénkaane la bu borom bi teg sa loxo digganteeg ñoom ñoom la la booleel mu ne fa muy jeexal bii mooy bu mujj bi fa fi adahumu li rabbika tamil fa tilka ni'matun alayka yaa xaliil mu ne fa fi adahum nekk na ci lor ñoom ñi ngay teg ñoom jaam yi li rabbika tamil day tax yow nga jeng jëm ci sa borom waxoon na ko ci kaw bim naan bi sayyid imam al-Yadali radiyallahu anhu ad-Daymaani doon wax ne yële ay xéewal la ni'matu dhil jalaali waaw loolu ni'matu la xéewalu borom borom màggaay la alal insaani bi mu teg ci jinni ci nit ñi waaw mooy bu leen ko tegee day tax ñu dellu ci moom kon mu ne fa fi adahumu nekk na ci lor jiñ lay lor li rabbika tamil day tax nga jeng jëm ci sa borom mu ne nag fa tilka gis nga kon nag loolee lor yooyee ñu lay teg di lay tax ngay dellu ci sa borom ni'matun waaye loolu xéewal la aleyka ci yow yaa xalil yow sama xarit bi comme ne ko al yadaali waxe woon te ñu gisoon ko ah radiyallahu taala anhu kon fii la yem ndax lépp lu lay jëm ci sa borom rek xéewal la waaw kon nag mu ngi noon fii la fasl bi yem bii di ñëw ñu gis beneen fasl bi insha allahu taala muy ñetteel bi te mooy bu mujj bi après laata tatimma wallahu taala alam wa sallallahu sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil